a'uuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du suuratul waaqi'a kon ñu ngi yemoon ci aaya boobu haadaa nuzuluhum yawma ddiin fekk mu ñu doon wax Euh, waa asxaabu shimal muy waa càmmoñ euh, wax na fa ñuy nekk fii samumin wa hamim ci ngelaw lu tàng ndox mu tàng ak ker gu tàng euh, moom ñooñ nag lañu waxoon lan moo leen indi fii ne gisoon nañ ne as-saabiquuna as-saabiquun ak waa asxaabul yamin di ñu jiitu ci lépp ci mbaax hmm. ak ñi nga xam ne ñooy les gens de droite ñoom waxul woon énuméré waxul lan lañ def ba ñëw fa dana rek jazaan ci ñu njëkk ñi bi ma kaanu yaamaluun fay la woon ngir li ñu doon def kanta hmm. euh, waa asxaabu shimal muy troisième partie bi ñooñu dafa wax lan moo tax ñu dugg fa ngir euh, jaam yi nit ñi bañ jaar fi ñu jaar ba tàbbi fi ñu tàbbi ñooñu nag wax nañu ñoom lii nekkoon seeni caractéristiques ni ñu meloo woon ne ay nooseur lañ kaa innahum kaanu qabla dhalika mutrafin ay nooseur lañ te seen noos yépp ca àddina ci lu xaraam la woon teg ci di continuer di persiste di jaamu leneen lu dul yàlla wala di gëm yeneeni système yoo xamante ne du yàlla tëral ah, mu ne dañ doon wax naan ndax bu ñu deewee ba nekk suuf ak yooyu ay ay daaman nekk yax ndax dinañu dekkil ak suñu baay yi ñu jiitu woon suñu boroom nag subhaanahu wa taala ne noonu waxuma leen yéen waaye wu ñu njëkk ñi wal aaxiriina ak ñu mujj ñi ñoom ñépp dinañ leen dajale ci bés boobu muy bés bi muy fay mu ne te bu boobaay bu keroogee yéen ad-dalluuna al-mukazzibuuna muy kàcc-kat yi non ñu réer ñi nga xam ne ay waxkatu lu amul ngeen ndax ku weddi ku yàlla yónni mooy kenn ginu laa wax lu lu dul noonu walla ngay deen ngay boole yàlla ak leneen moo tax mu ne euh, kan kan moo gina a faman azlamu mimman iftara ala allahi kan moo gën a mën a tooñ ki nga xam ne gina a mën bokkaale ki nga xam ne day duural yàlla di ko waxal lu mu waxut kon mu ne ñoom ñu réer ñooñu nga xam ne waxkatul dul dëgg la mu ne ñoom bu boobaa dinañ lekk ci garab giñ naan zaqum waxoon nañ ne ku mel ni Abu Jahlin ba mu déggee aaya bii naan dégg leen euh, euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñu tëkkoo ay garab gu nekk biir safara loolu du dara euh, tàndarma yi Medina gu naqari gee la mm-hmm. nañu indil zaqum ji muy wax fal nata zaqam bu ko defee ñu ne ko fuuf mu jeex ah. pour wan ne ñun wat ko de ñun ragaluñu <laughs> yooyu muy wax ah, léegi nag suñu borom tontu woon na ko ci mm. Mm. inna shajarata zaqqumi ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim ah, ne loolu Abu Jahl li mu wax du dëgg mm. du tàndarma zaqum du garabu tàndarma d'abord loolu waaye waxam la woon lu mu doon wax moom Abu Jahlin mu ne nag noo seulement bu ñu duggee ñoom safara fa maali garab gu naqari googu nga xam ne suñu woroom nax na ci yeneen saar ne talonha ka annahu ru'u ka annahu ru'usu shayatin comme boppi seytaane yi la mu ne dañ ciy lekk fa maali uuna minhal butun ci lañuy feesal seen biir yi muy dagg seen butit yi mais ñu koy lekk fa shaaribuuna alayhi min alxamim ñu naan foofu ci ndox mu tàng mi mu la doon wax fële fii samumin wa xamim ñu naan ci buñ maree ndox mi nga xam ne seen li jóge ci seen yaram yi bi ñu lakkee la cay jóge ci dëtt ak deret ak yooyu jaxasoog ndox mi loolu lañuy naan mu ne loolu lañuy naan te duñ ci naan ndànk dañ ciy naan naanu géléem yu mar yoo xam ne boo leen joxoon géej gi ñu naan ko du leen tax a màndi fa shaaribuuna shurbal him mu ne nag lii lii leen lu ndaw la ci li nga xam ne hàddaa lii nuzuluhum mooy seen bienvenu moom lañ leen di xaare moom lañuy njëkk a am yawma diin bésu fayoo bés bés bés bi nga xam ne mooy bésu pay bi muy yawmal qiyaam ñun nag foofu lañu yemoon ñu war a nag continuer kon insha allahu taala mu ne nahnu xalaqnaakum falawlaa tusaddiquun afara'aytum maa tumnuuna antum taxluquunahu am nahnu alxaaliquun naxnu qaddarnaa baynakumul mawta wa maa naxnu bi masbuuqiin calaa an nubaddila amthaalakum wa nunshiakum fii maa laa ta'lamuun kon foofu kon ginnaaw bi ñu waxee kuréel bu nekk li mu am mu détailleel ñu waa asxaabu shimaal ak fa ñuy dal léegi nag comme que ñoom ak alxuraan mooy actu mooy day wax ak ku nekk jamono ju nekk suuf soo mën a nekk ak asamaan soo la mën a tiim amul kenn koo xam ne dañ naan non salaay nag moom c'est que alxuraan mënu wax ak moom non alxuraan yàlla mooy wax ak jaam yi te moo tax du ma sa saa du ma sa sàppi am na té téere boo gis bu nit bind nit bindal boppam day am ay jamono dañ naan non ça ça ne nous parle plus ndax ay par exemple boo ñuy naan ay entre le le le communisme mm-hmm. soviétique soviétique yeeg occidentaux yi loolu système bu mel noonu amatul léegi. kuy lire loolu xanaa pour bon xam histoire mais instant bii ñu nekk. deux pôles yooyu amuñu. Euh, naka ci domaine bu ne moo tax dañuy tout le temps ñu découvrir yu bees wala ñu am lu ñu kii mais nag alxuraan moom. moom ñépp lay waxal ak fu ni niveau mën a toll moo tax aynan li alxuraan ne aynan yashrabu biha al muqarrabuuna ano aynan waa yashrabu aynan yashrabu biha al muqarrabuuna yufajjiruunaha tafjiira mu ne aynan alxuraan dafa nekk bët bëtu ndox boo xam ne yashrabu biha mooy jullit bu ne xam nga lool mu ngi doon wax gisoon nañ kii boobu euh, ci suuratul muzammil foog naa ay na yashab yàlla muqarrabuuna yufajjiruuna tafjiraa yuufuuna bin nadri wa non sa'ala saa'ilun boobu la woon ni euh, ibnaan yuufuuna bin nadri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira wa yut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira Euh, voilà euh, euh, ñu ngi woon ci. wa nahnu hadarna baynakum wa ya'dun. Hmm. ana saar ba sax. Hmm. lanati la woon ban saar la woon. waaqi' waaqi' voilà waaqi' waaqi' hmm. Seydina gis nga dañ ci perturbé. xamatuma fu ma nu mu tuddati. fu ñu yem nga ne wa wa walan. nahnu. nahnu qaddarna baynakumul mawta wa nahnu bi masbuqin du côté yooyu. wala waaw waaye yaa ngi xam nga si aza nga commencé aza nu. ah waaw waaw waaw nahnu xalaqnaakum yawma hmm. waaw maa ngi doon wax suuratul lan hmm. euh, kii. waaw aynan hmm, non euh, suuratul suuratul. de suuratul mursalaat suuratul insaan hal ataa ala al insaani hiinun min ad-dahri aynan yashrabu biha pa al muqarrabuun ibaadullahi wala ibaadullahi yufajjiruunaha tafjiira boobu lu ma fa doon waxati nga tudd loolu bon man fàtte naa en tout cas saar aay gisoon nañ ko mooy suuratu al insaan hal ataala woon du paas moom saar aynan yashrabu biha ibaadullahi yufajjirunaha tafjiira aynan alxuraan hmm. xamatuma xamat naa bàyyi loolu ndax xamatuma lu ñuy wax xamatuma mm. léegi kon mm. xamatuma lu ñu doon wax ba ma wax loolu mm. euh, euh, kon nahnu xalaqnaakum falaw laa tusaddiqun mooy ne yéeféer yi nga xam ne yéen voilà mooy alxuraan ñëpp lay waxal waaw loolu laa doon génération bu ne ak foo man ndax aynam ak source la boo xam ne yashrabu biha ci lay naane ba màndi ci wàllu xam xam xam moo xam xam-xam euh, àddina xam-xamu gën a mag muy xam-xamu diine ak xam-xam bu jëm ci wàllu yàlla ci lañ mooy source bi nit ñi ibaadullahi loxo bële lañuy laal euh, muy jaamu yàlla yi mooy ñi ko gëm ku bëgg a defaru ci alxuraan ngay jaar ku ko fi bàyyi nag dangay am problème moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam alxuraan tuddee alxuraan ci boppam euh, al urwatul al urwa mooy buum bu dëgër gi euh, bi nga xam ne lan fi saama du dog jàpp leen ci te mooy li leen yàlla di laaj ëllëg tamit te seen àtte yéen ak ñi leen jiitu woon mu ngi fi wa sawfa tusalun te dinañ leen laaj mooy source la boo xam ne ku bëgg a defaru fa ngay jaar moo tax génération yépp ak façon nit ñépp ak peuple yépp lay wax alxuraan du affaire race wala yooyu léegi nag muy wax nit ñi ne gis nga waa safara ñii li yoleen fénn ñi weddi comme que jamono jooju waa Màkka la hmm. alxuraan ne leen mais gis ngeen wax naa leen bu ngeen génnul ci li ngeen nekk fii ngeen di mujj mooy lim décrire noonu mhm. léegi mu ne da leen di jox nag ay ay fee ay argument yoo xam ne danga koy làmb daj yuy wane ne yàlla mhm. moo jara jaamu passé ni ngeen def ci kaaba gi ak seen système yi ngeen kiiwag yooyu mhm. mu ne nax na ñun yàlla de xalaqnaakum ñoo leen bind yéen yéeféer yi ñiy we ñi may weddi yéen maa leen bind ñi képp koy weddi yàlla yàlla ne xanaa xëy woon maa la bind même bu dee gëmoo ma falaw laa tusaddiqun waaye aka neexoon waaye ngeen mais xanaa mënu ngeen a dëggal bokk loolu xam nga lii nii day wax ak benn façon yéefe ndax loolu masoon nañ fi wax ne mécréants yi dañu wute moo tax bon euh, loolu waxoon nañ ko jarul ñu ci ñëwaat mooy ne euh, dafa am ñoo xam ne ñoom dañu gëm ne yàlla am na comme waa Màkk ñi ñoom gëm nañ ne yàlla am na mais li ñu gëmul mooy benn yàlla kese non non non loolu moom léegi nag te ñoom ñoom ñoom d'accord nañ ne yàllaa bind loolu d'accord nañ mais dañuy jàpp ne nguuru yàlla gi nag pour mu dox yàllaay kese rek benn rek ah, du doy fokk ñu bari moo tax ñoom ñoom ah. léegi nag comme que loolu mooy ñoom li ñu gëm ah, yàlla wax ak ñoom ci loolu mm-hmm. ba pare ñoom beneen li paradoxal ci beneen affaire bi mooy ne euh, gëm nañ ne yàllaa leen bind mais ñooñ wax naa ne façon yéeféer lañ mm-hmm. ndax am na ci ñeneen ñoo xam ne ñoo doon wax xamaa yuuliku naa illa da ñoom mooy naan dëhëri yu ne ñi nga xam ne jàpp nañ ne ba am nañ ba léegi léegi sax dañoo bari naan nature bee ñu fi indi walla yooyu mais waa màkk ñi ci ëppoon ñoom dañu nekkoon ñoo xam ne gëmoon nañ ne yàlla am na moo tax buñ doon waaj ay wallahi la ñuy wax ak ak wa rabbul kaaba boroom kaaba geeg yooyu lañ doon waaj ak après seen yeneen yi ah, hmm. léegi nag mais gëmuñu woon ne dekki am na ñoom dañu jàpp ne la affaire yi bu dee jeex eh, bu jotee jeex léegi nag yàlla ne leen man yonent bi ma leen yónni alayhi salaatu wassalaam hmm. mu leen naan dekki am na ngeen weddi ko kaay léegi comme que yéen da a weddi mbir yi léegi nag mu dem ak moom bu doon moom la ñuy waxe ah waaw kay ñoom li ñu gëm fa la départ. Hmm. ndax nu xalaqnaakum ñoo leen bind te loolu d'accord ngeen ci fa lawlaa tusaddiqun waaye ka neexoon kon ngeen dëggal ne dekki am na kon ba liñ leen di dig nii ne bu ngeen génnul ci seen caaxaan yi ngeen ni moo leen di dal ngeen gëm ko léegi nag pour nag jox leen xam nga loolu rek tem gaa yi ne non yow non Muhammad yow lii yaa ko wax ñun en tout cas du toute façon alayhi salaatu wasallam ñun suñu yoon naw ci léegi nag mu leen di jox ay exemple yu leer mu ne afara aytum ci loo xam ne ci ñoom seen biir la ndax fii façon façon dafa dafa joxe exemple loo xam ne ci doomu aadama bi lay nekk ci lay jóge ba pare mu jox leen après exemple boo xam ne ñoom liy tax ñu man a nekk ci kaw suuf mooy li ñuy dunde ci wàllu ba pare mu jox leen leneen ci yooyu xéewal yim leen defal muy ndox mi mu leen di wàññi léegi nag mu njëkk bu njëkk bi mu ne afara aytum maatum nun pour wan leen ni ki leen d'accord ngeen ni moo leen bind kër bu ngeen deewee dina leen dekkil xoolal yomb na afara aytum maatum nun yéen nit ñi ak au-delà de waa Makka ak yéeféer yi weddi yépp athée yeeg agnostique yi nga xam ne ñoom nee nañ dañuy dute agnostique moom euh, neewul complètement religion amul yàlla amul mais quand euh, mooy nekkul ci benn boor mooy da nekk ci diggante bi entre athéisme athéisme moom dana yàlla amul mais que agnostique moom bon day bàyyi benn part de kii peut-être gars yi bon mën na nekk quoi mooy moom dafa nekk ci dut que ah, yàlla amul ak yàlla am na moom ci dut boobu la ne yàlla ne nag gis nga yéen ñooñu yépp afara ay tum ndax gisu ngeen maa tum noonu li nga xam ne moom mooy man yu biy génn ci nit li nga xam ne ci lay binde doomu aadama a antum ndax yéen nit ñi tax lu xóonawu yéen a binduloo loolu yéen a ko créé wala ah, am wala boog ndax mi ñun buur yàlla alxaaliqun ko créé ñu nag ñu nag yéen dàq mooy ne mm-hmm. <laughs> mooy day origine nit la koy yóbbu la koy ne la yow li nga juddoo li nga def ba juddu ndox mi nga juddoo yaa ko créé wala maa ko créé mooy même même nit ku góor ci mënu la la si man la ndax ma ma ma moom ci boppam xam ne créé wu mooy amul benn maîtrise ci yaramam mm-hmm. day lekk li muy lekk ab banaana la lekk mm-hmm. ak leneen ak leneen mu jur ci yu mu jur ndax am na yeneen deret mm-hmm. jeeg yi yëpp yàlla ne loolu yéen yéen ko bind wala maa ko bind nax nu xam nga loolu moom réponse bi yomb na mooy ne binduñu ah, ne nax nu xaddar naa bay na kumul mawt ñoo dogal ñoo def bay na kum ci seen diggante almawt mooy maa def maa dogal dee ci yéen moo tax képp ku ma sa dund di nga dee hmm. moo tax kullu nafsin dha'iqatul mawt bakkan bu ne day mos day mos dee neewul ne bakkan bi day ñëw dee ci boppam ne da koy mos waaye nag moom la ngi ñi gën ragal ñu bari ndax kat ku dee te defoo fi dara moom di nga kon mu ne man maa dogal ci seen biir def ci seen biir almawta dee ah, mooy ne yéen yéeféer yuy weddi dee maa ko dogal mu nekk ci yéen ak ñeen ku dul yéen wa ma nahnu bi masbuqin te nag kenn amul kenn ci yéen ak ku man di doon ku dul yàlla ku ma man a noot ne ma noo man nag moom man moom du dee moom. waaw yàlla man nag moom di ma fi bàyyi. lépp seen wax yépp la. non wa ma nahnu bi masbuq kenn manumaa noot ne ma duma dee mm. wala ñun waa peuple sangam nag ñooy première puissance mondiale eh xam nga lan la ñun daal bu fi dee amatu <laughs> loolu lan man da nekk euh. waaye tamit yéeféri seen niñ nekke yàlla moo def ne dogal ci ñoom ne dinañu dee dugg safara te bu leen fay dugal amul kenn ku mën a noot yàlla ne ko noonu lu tax nga leen fay dugal déedéet wa ma nahnu te ñun bi maxluuqin kenn duñu féete kaw duñu noonu léegi ala an nubaddila amsaalakum wa nunshiakum fi ma la ta'lamun mooy lan lii dafa am relation ak aay bi ko jiitu nahnu qaddarna baynakumul mawta wama nahnu bi masbuqin ala an am amsaalakum mooy ne buur yàlla moo tax ñenn mufassiru ne ne nahnu qaddarna baynakumul mawta mooy ne ñun ñoo def ci yéen dee pour lan ngir ñuy deen di daal di changer génération après génération an la ñuy changer amsaalakum indi ñeneen ñu mel ni yéen mooy ne génération 1800 yi ñi dund woon àdduna eh, eh, bi moom dégguma koo xam ne mille huit cent pile la dund la judd di dund ba léegi mooy ne xoolal jamono jooju ni nit ñi baree woon fépp c'était occupé ah, monde bi dafa bari woon nit ñooñ ñépp kenn dundatu yàlla changé na leen indi ñeneen moo tax mu ne te ci noonu may changer génération yi wa maa nahnu bi masbuqin hmm. kenn mënuma noot ne non ñun nag mooy génération éternelle hmm. lu ñuy wax Hmm? yarhamukallah alhamdulilah nga waroon a boo waxee alhamdulilah man maanaan yarhamukallah hmm? voilà man yarhamukallah mane yahdikumullah <laughs> léegi mm. euh, mu ne kon mm. amul maa dogal ci yéen ngir may changer am saalakum indi ñeneen o oh, bii doo ko laal bii bii nee xale du ko laal bii bii xale du ko laal dégg ma changer am saalakum ñu mel ni yéen moo tax euh, dee moom foog muy am ni dunduy amee foog dee di am ndax tamit yàlla noonu lu defe mbir yi mooy changement des génération kenn mënu ci dara te nag yàllaa koy def ba jamono ji nga xam ne ci lay dogale na bii mooy bu mujj bi kon mu ne ala an ci kaw ñu nu baddi la ñu daal di changer am saalakum indi ñeneen ñu mel ni yéen jëli leen fii wanun si akum ñu daal leen nag tëgg dekkil leen mooy mu def leen hmm. xam nga nit ñi buñ génnee boo tax yéeféer yi dañ ne woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ woo ko jëloon yaxu yaxu benn dem ci cimetière yi fu ñu suul benn nit mu jël yax ba moxoñ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko nga foog ne yàlla sa yàlla ji dina tekkil ki mooy yàlla ne wanun si akum fii maa laa ta'lamun te dinaa leen yóbbu ci beneen dund bu nga xam ne bu xamu ngeen ni muy demee mooy pas xamuñu exactement la muy demee ndax mooy ku jaamu yàlla yaay ricc ku jaamuwul yàlla mais mooy réellement nam demee mm-hmm. ku ko dundul dëgg-dëgg boo may doo walla yàlla dimbali la ndax buur yàlla moom en tout cas prémices yi da nga koy am fii innal abraar la fii naay ñi baax ñu ngi ci naay ajjanay naay mooy da ngay dund mel ni àjjana nga neex ah, sa àddina day neex neex goo xam ne du neexu matériel wu kese li ëpp neexu kër la moo tax am boroom xam-xam yi ñu doon wax naan àjjana moom ku ko mosul fii moom mm-hmm. doo doo ko mos ëllëg hmm. kon mu ne wama nahnu no wa nunshiakum fii ma la ta'lamun mooy def leen est te buur yàlla tamit am na fi ay nit ñoo xam ne mais da leen a defoon ay gol mooy comme waa banu Israël hmm. ñam ne woon ñu tere leen ñuy daldi ñu tere leen ñu euh, looy wax alhamdulilah. <laughs> Euh, kii ne. ñu ngi dañ leen a tere woon ñu daal di euh, napp samedi. Hmm. ñoom ñu daal di koy def. Hmm. yàlla ne ñu wax leen kunu qiradatan xaasi yi nekk leen ay ñu def leen soppi leen ay golo mooy buur yàlla. Hmm. Euh, am na am na kii yoo xam ne. noonu la leen def la waaye ñii it boo demee safara tamit ñii dem safara yal na ci yàlla musal buur yàlla leen tëgg beneen façon moo tax ay duñu nit comme nit ñu toll nii ah même àjjana nit ñu duñ toll nii voilà mu ne wala xat te dëgg-dëgg alimtum xam ngeen an nashatal ula falawla tadhakkarun xam ngeen te yéen yéeféer yi weddi yéen ñiy weddi yéen ñépp xam ngeen fi ngeen jóg bind gu njëkk ga mooy ne nit ñi fii mu ne ku nekk euh, xam na ne ñaari nit a ko jur mm-hmm. loolu moom yéen yéen Abu Jahl Abu Lahab yéen ñépp am ngeen baay yaay te foofu ngeen jóge xam ngeen loolu mm-hmm. am ñu ne mm-hmm. mooy ne euh, que ci dañuy rappeler bind gi mu bind aadama ñun ñépp ñu jóge ci moom wala qad dëgg-dëgg alimtum xam yeen léegi bu dee ñi nga xam ne ñoom ñoom dañoo gëm gëmuñu ne ay adam ci maam adam alayhi salaam lañ jóge ñu ne yéen alimtumun nash'atal ula xam ngeen fi ngeen jóge mooy baay ak yaay ngeen jóge hmm. léegi nag bu dee ñi gëm yépp hmm. moom ñaar yépp pour ñoom la hmm. mooy ne fàttaleku leen dund bu njëkk ga yéen ñépp ci seen maam ngeen jóge moo tax yonent bi alayhi salaatu doon wax lool nit euh, ñépp ci aadam lañ jóge wa aadama min turab te aadam ci suuf la jóge alayhi salaam mm-hmm. mooy ne ñépp moo ramaan kullu bani aadama xataa mm-hmm. doomi ah. boo yàq dégg nga dangay dawal foofu mm-hmm. doomi aadama yépp ay ñuy def erreur la ñi gën nag ñiy def erreur mooy ñi nga xam ne buñ ko defee dañuy tuub après mooy kon walla xat dëgg-dëgg mu xam ngeen na nashatal ula mooy bindu gu njëkk ga ba ngeen jóge ci maam aadama walla ci seen yaay yeeg seen baay yi ngeen jóge fa lawla tadhakkarun waa xam ngeen loolu mais du ngeen aka neexoon ngeen fàttaliku ko indiwaat seen xel ci yàlla mi def loolu lépp comme que yéen d'accord ngeen ne kenn bindul boppam yow koo xam ne yow yow dañ la fee indi mais pourquoi nga ne fi di jéem a jaay loo xam ne yow dañ la fee indi d'abord te xam nga ne léegi nga dee mais low loo fi bëgg jaay loo xam ne naan naan walla di weddi yoo xam ne mm. bon mm. <laughs> léegi nag loolu mooy côté bi nga xam ne moo jëm ci woto côté doomu doomu nit ki ci boppam mooy man yi bi mu jóge ak li nga xamante ni ni mooy fi mu jóge ci maam aadama wala ci liñ ko bindee alayhi salaam léegi nag mu ne leen lool xalaat leen ci amaana mu def ngeen delluwaat ci man léegi beneen mu ne afara aytum euh, xalaat leen ci hmm. maa tax rusul xalaat leen ci li ngeen xam ne moom ngeen di moom ngeen di bay seen agriculture bi ngeen yor bi ngeen def nga xam ne ginnaaw bi ma defee uh, uh, uh. gis nga picc bi picc bi boo de boo yàqee day génn mu ñëw dégg nga toog normal dégg eh, waaw day ñëw de day génn de Euh. <laughs> léegi euh, lu ma doon waxati léegi mu ñëw ci li nga xam ne moom nag nit ki boo dundee bu yàlla defee li ngay li ngay dunde ndax euh, meew mi meew fan la jóge ci chèvre yeeg xar yeeg yooyu te lool fu ñuy lu ñuy lekk ci ñax yeeg yooyu la lekk nit ki tamit li muy lekk ay banaana ji fu mu jóge <laughs> ceeb bi ñuy lekk pat yi ñuy lekk yooyu yépp ci mbay mi la jóge mm. léegi nag mu ne kon beneen lu tax ngeen xalaat ci ngir xam ne man yàlla maa leen bind mm. afara ay tum maa tax rusul mm, non bàyyi li ngay def walla nga wàcc kenn du ci taxaw dégg nga mu ne afara ay tum xalaat leen ndax gisu ngeen seetlu leen bu baax waaye gisu xel xalaat maa tahrusuun li nga xam ne moom ngeen di bay antum tazra'unahu waa yéen yéen a ko doon ji yéen a ko màggal est yéen a ko màggal ji ko màggal ko am na nahnu zari'un wala ñun yàlla ñun ñoo ko bay dëggintaan mooy ne nit ki yéen nit ñi nan ngeen def mm-hmm. soit seen tracteur ngeen yor wala yi ngeen di kii semence yi mm-hmm. moo xam ci machine wala ci mm-hmm. bon aw aw à l'ancienne ngeen di def yor ab gopp di kii ay toobo di dugal pepp yi di di suul di dem sol seen tengaada wala ngeen yor wu fas def ci machine muy daw voilà euh, ngeen am ku koy kii kiitee ci machine bi muy jéqi suuf si di suul di dugal ci beneen bi di suul ñuy romb di dem wala ngeen yor seen semence di ko sànni moo xam ni ngeen ko def mu ne loolu noonu ngeen def ba ba li ciy jóge mais hmm. est-ce yéen dëgg-dëgg yéen bay mbir mi est-ce que yéen la yéen li ngeen def rek mooy sànni dem toogi seen kër di nelaw ko waxtaan hmm. moo tax mais gis nga nag fii mu ne law na shaaw bu ñu soob mooy ni defu ngeen ko loolu moom yëpp xam nañu ko mooy ne même serre yi serre yi gars yi agriculture en serre yooyu ñuy def ci bâche yi ci biir mais loolu waa ji moom day fexe rek créer agronome beeg yooyu day fexe créer condition yi nga xam ne moom la jëlee ci jaww ji yim gis ci biiti ñu koy def hmm. mais résultat bi moom amu ci benn maîtrise yàlla ne waa léegi yéen kan moo def loolu yéen a ko def wala maa ko def te bu ne law nashaa'u sax bu ñu neexoon la ja'alnaahu hutaaman ñu bàyyi ñu ñu ñu ñu bàyyi ba ba ba ba récolte bi baax. Mm-hmm. bala ngeen a ñëw di ko récolter ma def ko mbuub mooy ma wowal <laughs> nga ne banaane yi bu nekkoon a matt kenn du ko <laughs> ñëw dindi ko mu nekk matt nga laal mm, <laughs> def ko mbuub moo xam ne. taal rek taal rek la man jafalub taal mais gis nga fii nii euh, suñu borom subhaanahu wa ta'ala tamit dafay dafay junj lu am solo mooy danga ciy gis ne wàkkiirlu ci yàlla mooy lépp mais ah touche pas touche pas hmm? dawalal oto bi oto bi mooy wàkkiirlu ci yàlla mooy lépp mais buur yàlla day day sant jaam bi mu sabab la neewul ne xoola dafa ne afara aytum maa taxrusun gisu ngeen li ngeen di ji yéen a ko réellement yéen a ko saxal même sax jëf ji ngeen di def mooy réellement buur yàlla rek kay def ndax buur yàlla moom moo tax mu ne maa leen bind ak li ngeen di jëf mooy nit kuy def lu lu muy def lu ne mooy action bi réellement buur yàlla moom la mais euh, fii mu ne mooy afara aytum ma taxluqun neewul pour wone ne wàkkeerlu du rek da ngay toog voilà toog euh, doo def dara mm. après yàlla lay def déedéet dane maa tax rusul xool leen xalaat leen ci li nga xam ne yéen a koy bay loolu mooy li ngeen man mm-hmm. mais côté bi ngeen manul est ce que yéen a ko def wala man mm-hmm. loolu mooy nit ki li nga man dang ciy nen mm-hmm. résultat bi nag loolu nga bàyyi ko yàlla moo tax loolu mooy ak tawakkulu mooy sidqu i'timadil qalbi alallah mooy yow da ngay dëgg sa sa xol moom yàlla rek a ci ne mais nag al axdu bil asbaab mooy dangay jël sabab yépp nga teg ko sa côté man bu ma bëggee dara ñu ne nii la ñuy jaar waaw da ngay def ndànk caabi boobu ubbiwul sa oto boobu euh, mooy bu ma bëggee dara hmm. buur yàlla dafa am ay loi yum teg ci kaw suuf tal même loi yooyu muy kii moom la def ci nature bi liñ naan les lois naturelles mm. ay loi de la pesanteur mm. ay loi de l'eau bi nga xam ne dañ koo teg mm. muy bax ba cent degré bu day day kii wala nga congelé bu seddee ba moins kii ah, day loolu ay loi la yu yàlla def léegi nag nit ñi dañuy découvrir affaire yi moo tax découverte la ñuy wax loolu lu kenn xam nga loi pesanteur moom du ne dañ koo kii wala ay ni gaal yi dawee ci ki gaal ba mu dalee daw ci ki ci mm. ci ci géej yi dex yi mm. ki ki ki ki ki inventé ki nga maanaam inventé ki mm. découvrir ay loi boobu noonu xaajul maamay maamay maama maama maamaatam judduwuñ mooy ne dañuy découvrir rek lépp ci kaw suuf fii mu ne feer ak yi yépp ñu ngi fan lañ ko jële jëlewuñ ko ci biti suuf si indi ko ah mooy lépp a ngi fi woon ah. fii mu ne matériel bi ñu am yépp mu ñuy yéem naan way lii bi fi maam aadama alayhi salaatu wàccee lépp a ngi fi woon après nag yàlla day day def nit ñi di découvrir di transformer yooyu di bool lii ak lii muy jox lool mais ñu ngi fi mas a nekk léegi nag mooy ne loi yooyu yàlla loolu la def tamit àddina bi noonu lay demee mooy dafa am loo xam ne te loolu la loo bëgg lu ne dafa am ay yoon. voilà man bu ma nee damay dem Paris nekk Lyon. du ma toog sama néeg. jaaxaan. <laughs> naan man daal Paris laa laa bëgg fanaan rek tey guddi guddi gii. mooy dafa am yoon. da ngay génn soit am kuy dem Paris nga wut covoiturage ci site bi. Mm. mu yóbbu la wala sa benn waay buy dem mu yóbbu wala nga génn dem fële ca gaaru Paris bi. Mm. <laughs> waaw mais toog mooy ne dafa am yoon mm-hmm. yàlla nag loolu lay junj fii ne afara aytum ndax gisu ngeen maa tahrusun li nga xam ne yéen ko ji mm-hmm. mooy kenn yàlla du jiwal kenn kenn la dul jiwal toog fi nag di ñaan aka wàccee kaamil guddeeg bëccëg mm-hmm. di ñaan yàlla mu defal leen loo xam ne bon danay jaar leen fii ngir am ko dara leen dul defal loolu sax ak ñàkk teggin la <laughs> les jullit ñi nag en général ñu léegi lool bokk nag suñu problème mooy ne duñu def dara dara lañ dul def moo tax boo ni ñuy nekk di jooyee Israël yi Israël dafa jàpp ci mm. sabab yi même bu dee seen gëm baaxul mm-hmm. ñoom bàyyiwuñu le matériel ak préparer seen bopp am seen i armes am seen lu mm-hmm. dëgër am seen sécurité mm-hmm. tooguñu rek naan walla ñun ñooy les enfants élus léeg-léeg euh, seen waxi kàcc yooyu ñuy wax ay kii xaw ma nan waaw loolu les ah. kii élu xaw ma peuple élu tooguñu rek wax loolu mais dañoo fexe am ay bombe atomique ay kii mm. am ay dema ay avion mm. de chasse ak yépp ba ko leen ku kii rek ñu rëq sa digg foofu mais ñun jullit ñi dañuy toog ah. mais fanaan leen ci kaaba bi guddeeg bëccëg ñaan leen ba fajar bu ngeen deful dara dara la leen yàlla dul defal afara ay tum lu tax afara ay tum ndax gisu ngeen maa taxarutoon li ngeen di di ko bay lool kay mooy yéen côté boobu moom foog nga def ko man bu amoon sama parcelle ne man dama cee bëgg kat bon euh, man damaa bëgg récolter ay chou chou pommé laa bëgg récolter mm, ba pare man utuma ji defuma dara bàyyi ko foofu mais bu tawee dina sax mm. mais lu muy sax est ce que li nga bëggoon lay sax mais ñax yu xar yi mën a lekk rek la mën a sax am am am am kii lay doon ah. ñaxum neen lay doon moo tax buur yàlla ne kon nag afara'aytum ma taxluqun kon yéen jullit yi seet leen bu baax da xam ne yi ngeen war a def man buur yàlla duma leen ko def inna allah dëgg-dëgg buur yàlla laa yughayyiru ma bi qawmin gis nga lii xew ci seen biir mooy jullit ñi ñu noot leen ci kaw suuf fépp ñoo gën a ci nit ñoo ci gën a solo en tout cas ci gisu euh, àddina bi mhm. kenn sax du tàggu kenn du leen bëgg duma sax bi xala am ay arrière-pensée. waaw waaw ndax xam ni ñu dara. Mhm. te tout wax leen lu leen neex. Mhm. ndax amul dara lu muy léegi loolu noonu nga foog ne yàlla day jékki rek. indi benn waay boo xam ne ñépp déedéet. yàlla nee na inna dëgg-dëgg buur yàlla laa yughayyiru man buur yàlla du ma changer jamais maa bi xaw qawmin li nekk ci ay nit mhm. hatta fekk ñoom yughayyiru maa bi am ñu changer seen bopp li nekk seen bopp te doxul ñu dindil ko seen bopp mhm. ma door leen koo fekk mhm. mais du ñu toog rek def leen lu leen neex yàlla du fi indi miracle ne <laughs> bu loolu loolu amu fi de dangay def miracle fekk la mais du ñu def dara lañ dul def après di jooytu naan xanaa yàlla moom daa fàtte julli ñéeg walla yàlla mu ngi gis liy xew ma ne leen tiim ngir bombarder leen yàlla du ko waddal fenn la ko dul waddal voilà leen moom gaa font rek c'est façon boobu après yow da mujj nekk koo xam ne assistant naa ngay da ngay toog rek di xaar. nekk Jacques le fataliste. Mm. ab fataliste. Mm. alors que yàlla afara ay tuñ wax gisule maa tax rusul li ngeen jiwal seen bopp. Mm. kon boo bëggee dara danga ciy ne. boo defee nag li nga man nga toog. loolu yàlla continuer leneen li. bu gisee ne moo gën ci yow mu defal la loolu bu gisee ne gënul ci yow mu bàyyi la loolu defal la lu gën loolu même bu dee yow jàpp nga ne instant bii nga nekk o oh, affaire bee laa waroon a kon mu ne kon euh, law na shaa'u kon bu ñu neexoon la ja'alnaahu hutaaman même li ngeen ji sax bu bu saxoon mm-hmm. bu ñu neexoon ñu def ko mbuub ay ay mamat mm-hmm. te bu boobaa fadaltum tafakkahun ngeen mujj nag nan ngeen mujj booba nekk ñu alku mm-hmm. ndax boo amul loo bon ku dundul famine bi ak yii da rey wala ngeen nekk fi euh, di jooytu nekk ci tristesse gu jeex ba pare naan inna la mughramun ay waaye ñun de moom waaye fadaltum tafakkahun ah eh. ah am amam ñan voilà dugal sa poche. yow mun nga def noonu ñoom Mohamed mun a guñ lool. dinaa. Hmm. <laughs> Ah, ah, ah. fadaltum tafakkahul hmm. day tekki tamit ngeen mujj di rëccu. Hmm. comme la mu waxoon ci euh, saar boobu gisoon nañ ko. mooy euh, asxaabul jannati. suuratu nuun wal qalami non waa si si gis nañu suuratul qalam hmm. euh, bi mu naan gaa yi mooy ñu ne woon euh, boroom tool ba boroom tool ya gaa yooyu hmm. ne woon daal ñun daal gis nga pauvres yi sonal lañu paa bi ndax seen bàyyi moomoon tool bi te moom saa bu récolte ma see jot da ko doon yëgal yi pauvre yëpp ñu ñëw fa la ñuy mu jox leen lu bari gars yi paa bi dee ñu ne ñun nag newuñu fi di def politique boobu moom c'est révolu moom mm. annulé mm. ñuy wax ne dañuy bàyyi ba dañuy teel a dem ci guddi fajaru avant gars yi xëy rek ces pauvres gens là bu ko defee ñu góob lépp ñu dem ah. ba ñu demee fekk suñu borom yónni fi benn malaaka mu raafal tool biñ ñëwee ñu ne non fii mm. xàmmeetuñ foofu ñu ne non non non du suñ tool ah. <laughs> non fii moom moomuñu ko. loo xam ne ñoo ko. <laughs> mu demee. waay waay. loolu mooy lii rek mu ne bu ma neexoon def kon ñooñu nan lañ mujjee dañ doon wax ki ci gënoon ki ci dane ki ci gënoon doon leen jox bon conseil ñu ne mm. comme que moom minoritaire oon a sawaay naa leen wan waxoon naa leen ko mm-hmm. au moins sax ngeen waxoon mm. insha allah picc bi daa bëgg lekk. wala ko wax. Ah, léegi euh, ñoom dañu mujjoon di mu rëccu même mooy lañ doon. Hmm. inna la muhramun bal nahnu mahrumun waaye euh, lu mel nii lañ waxoon. inna euh, dana qaala qaala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun hmm. léegi nag ñu mujj naan subhaana rabbina inna kunna daalliin ñun de dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo réer hmm. mooy ñooñu même wax ji la ak saar boo xam ne gisaguñ ko suuratu Yuusuf non Kahf suñu boroom dane waa ji nga xam ne ñaari xarit yooyu hmm. dañoo amoon kenn ci yàlla da ko may mu am tool yu baax hmm. mu am récolte yu baax léegi nag mu mujj yóbbu ko ci ci weddi yàlla muy wax ak xaritam compagnon bu yàgg bi nga xam ne xamul amul dara xaara xaara xaara wax xaara xaara mu pare xaara léegi nga ñu enregistré pare après ñu ñu dem hmm? bon non Malick ma Malick na la am bi ñu bari hmm. léegi ñu pare hmm. euh, euh, boobu mm-hmm. suñu boroom dana waa ji bi nga xam ne bon mu nekk weddi yàlla buur yàlla dana ko mu yàqu tool fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha mu ne kooku ni mu mujjoon dafa mujjoon doon rëcc di compter li alal yi nga xam ne moom la def ci tool bi ndeysaan lépp ci toolam yi lépp naax na mooy ses économies moo ngi mel ni benn chef d'entreprise bu ñëwoon rek. ñu woo ko deux heures du matin ne ko c'est monsieur Diou pompier yi woo ko waaye ici euh, les pompiers de Gironde xaw ma de <laughs> Gironde. Mm. Euh, on a la mauvaise nouvelle. de vous attention Mohamed dootul daan. maa ngi lay def. on vous annonce firme a été incendiée il ne reste que des cendres kooku mm. mooy manatu la tëdd mm. léegi muy xalaat mm. ne man la comme que ñoom la assuré assuré wul woon affaire léegi muy xalaat banque yi nga xam ne li ma li ma leb ci ah, banque yi la Société Générale LCL ñun ñépp a dajaloo jox ma xaalis ma kii te amul woon assurance. Hmm. Ah, kooku. Euh, voilà li mel nii nag moo dal gaa yi. Hmm. mu ne bu boobaa ma defee noonu. Hmm. innaa da fay toog naan. fadaltum ngeen mujj tafakkahuna di rëccu. naan innaa ñun de la mughramuna. bal nahnu mahrumun. waay waay ñun de dañ ñoo dañ ñoo xañ mbir yi de. mooy alxarim. mooy koo xam ne day mujj almughrim moom day mujj mooy koo xam ne dafa perte léppam ah, dara deseetu ko waa nag waaye ñun de waay waay waa ji incendie suñu bii de waaw wallaahi yoral nañu àq goo xamante ni mm-hmm. am na ñoo xam ne ñoom c'est dañuy dóor bal ci bopp bi rey seen bopp ñu mm-hmm. <laughs> mais quand après ñoom xam nañ ne. premièrement fi ñu dëkk dañ koy ñàkk. ndax mois bi buy dee. Mm. fayoo lu bari. ñooñ sax dañoo mënul àgg mois mm. dañuy dépre dépression mm. dem sànni seen bopp ci TGV. baa ñu jël ay pilule dee. mu ne nag ah gis nga nag aussi man man naa def loolu ci seen mbay yeeg seen ëkk seen au delà mbay yeeg yooyu ah seen seen lépp. mooy ne mbir yépp a éphémère hmm. buur yàlla moom muna hmm. tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas ainsi vont les jours maa koy tourner hmm. diggante ñu mu neex al al al ayyaamu duwal bés yi mooy tey day neex bés man naa ñëw ëllëg mën naa naqari tey mu naqari ëllëg neex léegi nag képp ko jàpp ne day neex ba faw wala day naqari rek ba faw bon loolu yépp ak njuumte la mm. léegi nag mu ne kon mooy gi mu pare ci foofu beneen afara aytum gis nañ afara aytum maa tumnun afara aytum maa tahrusun ñetteel afara aytumul ma alladhi tashrabun mu ne afara aytum ndax gisu leen xalaat leen bu baax xalaat leen ci al ma alladhi tashrabun ci ndox mi ngeen di naan cristalline eau de source état naturel ak yooyu mm. wala sama na teen bi may naan sama marigot bi may naaneeg yooyu dama ndox mi may naan ndox mi ngeen di naan ci kaw suuf yi yépp suñu borom ne yéen xalaat leen ci loolu a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun ndax yéen nit ñi ndox mi yéen a ko jële ci niir yi ci asamaan si wàcce ko wala ñun ñoo ko wàcce lool laaj la mooy ne amul benn kenn koo xam ne taw yi toog na ne man maa taw di réclamer taw xam nga gaa yi naan dañuy kii technique yoo xam dañuy bombarder asamaan si mu taw xam nga loolu sax ak lu ñuy wax la mais kenn defagul te tamit problème bi mooy ñoom même loolu lu ñuy wax bu ñu ko defee ñoom xamuñu fan la mooy mënoo préciser fan lay wàcc man nga ko def fii mu dem tawal beneen dëkk bu waaw waaw c'est ça hmm? Hmm. heure bi jotoon yaakamti <laughs> jot na julli non julli jotagul hmm. heure julli lay wax non non des na kay euh, mu ne waa mooy yooyu noonu mooy ndox moo tax da ngay gis sécheresse ñépp a koy jooytu xam nga France ren doon nañ ko jooytu euh, mooy ne ndax mbir mi ci yàllaa koy waaj ah, mu ne yéen lool ngeen di naan mm-hmm. ndax xam nga monde bi mm-hmm. bon yenn spécialistes yi ñu ngi naan amaana mooy ci seen yaakaar seen observation wax seen mm-hmm. ñu naan amaana troisième guerre mondiale buy am ci ndox ndox a koy waral ah, ndax ndox mi day gën a hmm. ndax tamit nit ñi euh, baane suuf si ci boppam ndoxa fi mànk lool loolu moom lu dëgg hmm. ndoxa ngi fi mais dafa am ñoo xam dañuy accaparer ndox mi bàyyi ñu ci des mu ngi mel ni entre Israël ak palestiniens yeeg ñooñu hmm. ak Jordan ak yooyu bi muy kii euh, euh, fleuve bu rëy boobu nga xam ne presque seen ndox ci lañ koy jële yow instant bii par exemple Israël moo ci teg loxo te mooy ne dina dem ak yeneen mm. coin yu bari da ngay gis xoolal entre Éthiopie ak Égypte mm. problème yi nar a am ndax ñoom ñu ngi fi nekk ndax Éthiopie dañ ne mm. Nil bi Nil bi nga Nil bi Congo ca suuf lay jóge Ah, lac Victoria ak yooyu bari kii di dem ba mer rouge fële ca Méditerranée mm. Égypte ci kaw mm. éthiopiens yi géej gi euh, ndox mi dafa amas di jaar ah, ñoom doonuñ coon def dara mm. te da dem ba Égypte Égypte presque mooy seen kii le Nil kii yooyu voilà mm-hmm. mais éthiopiens yi dañ ne ñun dootuñu bàyyeeti mbir mi di romb ci suñu dëkk te doonuñ ci jariñoo li ay barrage électrique mm. lañuy def ay barrage yoo xam ne ci eau mm. pour électrique suñu mm. électricité ay milliards lañ ci def ñu ngi ci travaux yi mm-hmm. sauf que bu ñu defee lool mm-hmm. mooy ne ndox moom mm-hmm. dañuy détour mooy dañuy détour na ndox mi muy nekk ci benn ci kii gànd yoo xam ne pour force bi ñu ci jëlee mooy ne koor euh, euh, li doon dem Égypte day wàññeeku te économie Égypte à seen nit ñi seen tourisme yu ñuy wax ak si yooyu seen caaxaan yooyu mm. ñoom agriculture ak ndox moom mais ci la ñuy naan sax mooy lépp mooy bu wàññee ko problème mm. day am mm. mooy ne ay tension la te lool du du ñoom rek Éthiopie bu kiiwee waa Congo mooy dëkk yi mu jaar yëpp ay Soudan imagine mooy euh, dëkk boo dem nag presque lool la mooy ne ñoom ñoo ñuy xalaat naa mooy ne ndox mi mu ngi fi mais euh, bu dee ne ku nekk da koy jël ne man lii mooy sama intérêt yi dëkk dama ciy def lu ma neex bon après ay tension lay indi yoo xam ne mën na indi mais ndox moomu noonu kan moo ko wàcc buur yàlla mu ne afara ay tum mais xalaat leen ci ndox mi nga xam ne tache eh, noonu kenn du taxaw ci fo ci kanam dégg nga bu ci taxawaat na mu ne antum ndax yéen anzaltumuhu minal muzni yéen a ko wàccee ndox moomu ngeen di xëccoo ndax ndox mi moo asamaan si la jóge moom la jóge wàcc ci suuf si moo tax suñu boroom ne moom moo wàcce wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ñun buur yàlla ñu wàcce jóge ci asamaan ndox moo xam ne dafa laab di laabalaate muy ndox yu ngeen di naan di ci jàppe di ci sangoo di ci def lu ne nit ñi nag dañuy moom ne waaye waa waa Lyonnaise des Eaux la hmm. Lyonnaise des Eaux xaw ma ah, ak waa SDE fële <laughs> Sénégal non ñooma ah. ñooñ dañuy traité rek waaw waaw hmm. mais ndox mi ndox mi ci asamaan si la jóge wàcc ci suuf si léegi suñu borom ne ma def ko ci loo xam ne ñoo ko téye ça va l'exploiter en Afrique. loolu la ñu ko mënul exploiter ñu ngi noonu. lool la reste mm. mais bu dee exploitation bi danga koy def le te te te euh, mooy mu ngi mel ni Rhône. ni mm. Rhône bi mm. Suisse la ñëw Lyon jaar fii ba Marseille. Euh, Danube bi fële Berlin ay ah. euh, oh, Allemagne ak yooyu dem ay Autriche ak yooyu mooy ne. yooyu bés bu. Euh, mu ngi fi ñépp man nañ cee jariñu léegi nag bu benn pays ne man dama koy accaparer mm. ndax kat man sama lii lëg lii mooy ne bu boobaa problème na mm. mais yéen sax loolu lépp ngeen di xëccoo bay jàpp naan peut-être di ragal naan amaana mooy nekk troisième guerre mondiale moo koy waral mm. mais ndox moomu yéen waa Nations Unies wala yow nit ki weddi wala yeneen yéen a ko fi wàcc wala déet am wala boog nax nu ñun buur yàlla almunzilun ñoo ko wàcc te kat yëg leen law nashaa'u gis nga bu ñu sooboon ñun yàlla ujaa ujaajan fa law laa tashkurun bu ma sooboon man yàlla ndox yi ci kaw suuf yépp mu daal koy def ndox moo xamante ni kenn du ko mën a utiliser mm, mm. ndox mu kenn kenn kenn kenn dul mën a utiliser mooy coow lay bari rek ah, timis bi jotagul la waaw ah, vingt vingt-sept ah, bon comme naa kon hmm. après bii di ñëw kon dañuy gis afa euh, ra'aytumul ma'a alladhi tashrabun hmm. antum anzaltumuhu minal muzn law nasha'u wala law nasha'u la ja'alnahu ujaajan falaw la tashkurun hmm. inshallah